qad naraa taqalluba wajhika fi ssamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaahaa fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam wa xaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrahu wa inna alladiina uutul kitaaba laya'lamuuna annahu alxaqqu min rabbihim wa maa allaahu bigaafilin ammaa ya'maluun suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laayaab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent mu ne xat naraa ba léegi mu ngi wax ci li jëm ci wàllu xibla bi soppi xibla bi jóge fi nga xamante ne nii mooy baytul maqdis wala baytul muqaddas di jëm fi nga xamante ne nii mooy kaabatal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa léegi nag suñu boroom a ngi wax li tax nag mu def ko xam nga am na ci yenn ci sagesse si ci nga xamante ne ñoo taxoon moom mu daal di koy def gisoon nañu ko ci jataay bii ñi génn walillahi alhamdu wal minna mu ne nag xat dëgg-dëgg nara gis nañu ñun borom bi taqalluba wajhika fi sama sa jàllarbe ko xar kanam yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam fi sama di xool asamaan si li la lu tax léegi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam teggin yu rëy yi nga xamante ne nii moom la moom la moom lay nekkee te moom lay doxal ci boroomam tabaaraka wa taala moo tax nekkul sax di koñaan naan ko boroom bi tabaaraka wa dal di may soppil xibla bi waaye rien que mu doon xool li nga xam ne mooy di jàllar bi xar kanamam di ko xool ci asamaan si léeg-léeg ndax bëgg boroom bi tabaaraka wa taala dal di koy soppil xibla bi ci noonu kese ci la ko boroom bi tabaaraka la soppile moo tax mu ne ko comme que noonu gisee gis naa la ngay def loolu le di xool ci asamaan si dong falan walliyannaka waat naa ne man sa borom tabaaraka wa taala dinaa la féeteel dinaa la féetale qiblatan léegi ngay jubloo qiblatan qibla boo xamante ne ni jubluwaay boo xamante ne nii booy julli tardaha ba nga xam ne moom nga gën a gërëm kon nag léegi man sa borom maa lay wax fa walli wajhaka shatr al masjidil haram kon nag à partir de tey del del del del jubal tey jubal tey jublul sa xar kanam sa lépp shatral was masjidil haram mooy fi nga xamante ne nii fala kaabatal musharrafa di jàkka ji nga xam ne borom bee ko armal fa mu féete yow del féete noonu ne léegi fa nga xamante ne nii booy julleeti mu ne wa haytu xam nga lii wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour na kenn bañ a wax ne ah non yonent bi lañ wax ko waa alayhi salaatu wassalaam te loolu boroom usuli yu ne xam nañu te loolu lu ñu xam la que ne mooy amruhu azza wa jalla li nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam amruhu lil umma que digal gi nga xamante ne nii moom la yone suñu boroom bu digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn mbir ak jaamu yàlla digal gi mu ko digal doyoon na sëkk ngir jaam yi ñu xam ne xeet xeet bi yëpp ñoom itam dañ leen koo digal ndax moom mooy seen royukaay bi nga xamante ne nii moom lañu boroom bi tabaaraka wa taala wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana bani laaya bay jeexee mu ne laqad dëgg-dëgg kaana comme nim nee ci suuratul ahzaab nekk na ngir yéen ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam royukaay bi gën baax moo tax moom digal bu ko yàlla digal digaloon doy na waaye nag ngir mu gën a feddali mbir mi gina leeral ndax ay caaxaankat mën nañoo taxaw naan noo loolu kon pour yonent bi la alayhi salaatu wassalaam ngir rek bëgg a des ci xibla ga nga xamante ne nii moom lañ mii noonu muy Jérusalem mu ne nag yéen nag jaam yi yéen laa wax léegi nag mu ne wa haythuma kuntum yéen itam fépp fu ngeen mënatee nekk rek ci kaw suuf air terre mer fu ngeen fi mën a nekk moo xam ci waaxi géej ngeen ne moo xam da ngeen a nekk ci jéeri ji wala ngeen nekk ci kaw ak fu ngeen mën a nekk rek fekk julli daal di leen fay fekk bu ngeen waree julli fa wàllu waay waay maa ngi leen di wax ne leen ah na ngeen nekk ñoo xamante ne nii dangeen ngeen di ah jubbal lu wujuhakum seen xar kanam shatra mooy fa nga xamante ni fa kaaba ga di jàkkatal jàkkaay yow xormaal ga gañu ormaal fa mu féete mooy tilqaa ah fa nga xam ne foo fële fa mu féete day leen féete woo foo fële wa inna alladina utul kitaaba gaa dëgg-dëgg gis nga gaa yi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere lu jiitu ci yahuud yi di li leen dugg di leen di leen xarab ci loolu naan lan moo tax ngeen bàyyi fi xibla bi ngeen newoon mu ne gis nga gaa yooyu ci yahuud yi nasaraan yi de la ya'lamuna dëgg-dëgg ñoom ñoo gën a xam wu que ne xibla gii nii mooy digal gi ma la jox nga soppi li nga xam ne mooy xibla lool de ñoom ci seen bopp ñoo gën a xam ne moom daal xaqu mooy dëgg gi mooy wax yu la boo xamante ne moo sax te mooy li nga xamante ne nii moo jóge min rabbihim ci sa ci seen boroom ñoom waaye nag ndax ndax ndax ni nga xam ne soxor ak li nga xamante ne bañ a nangu dëgg moo tax ñu lay dugg yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam di la xarab ci lii wama allahu ta boroom naa de nekkul di xaafilin nekk koo xam ne dafa yëgat yi amma ya'lamu amma ya'malun ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey di ko jëf ci lu yées borom bi loolu dara daal di ko ci rëcc de mu ne wala in wala in mu ne wala in atayta alladina utul kitaaba mu ne gis nga ñoom ñii xam nga gaay yi nga xamante ne ñooy yahuud yi Medina yii naan la doo yonent te lii nii day wane ne nekkoo ko ba pare sax di la laaj naan la defal yenn yi voilà ndax ñoom ñoo ne woon ñun inna allaha ahida ilayna borom bi alhamdulillah tabaraka wa taala moo jël pacte ci ñun ne bu leen gëma kenn lu dul benn yonent lu dul mu indil leen qurbaan boo xamante ne nii mooy ne dañu loo xam ne lu sell loo xam ne nit ki da koy génne ngir jegeñu boroomam ngir jegeñal bu jegeñ boroomam bu ko defee safara ñëw lekk ko suñu boroom ne ñoom waxuñu dëgg moo taxoon mu ne ko woon waaye lan moo tax ñoom ñuy rey yonent yi nga xamante ne nii alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom joxoon na leen yu mel noonu waaye te ñoom ñu faat leen moo tax mu ne ko wala inata atayta yow seydina muhammad de alayhi salaatu wassalaam gis nga boo dikkaloon indil alladina utul kitaab gaa yi nga xam ne ñoom lañ jox téere ci yahuud yu yu féttéerlu yii ak karacaan yi bi kulli aaya boo leen indiloon laaya bu ne màndarga yi nga indi rek dal rek doy na waaye boo leen ci dolli loon ñoom li ñuy wax sax boo leen indi woon yeneeni màndarga yuy wane ne yow mi borom bee la yónni ma tabi'u qiblatak doonuñu woon ñëw nag ne ah kon nag comme que yow dëgg nga kon nag mën nañoo topp xibla bi nga xamante ne mooy bu bees bi la sa boroom jox mu ne même boo leen indiloon loolale mooy du ñu topp sa xibla mooy dañ la dul gëm parce que ñooñu mooy ñi nekk ci ñoom ñi nga xam ne boroom bi kaste na ci seen xol ne du ñu mën a gëm du mës a gëm ndax rëy léegi nag du ñu topp mukk sa xibla bi wama anta ta yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam nekkoo dee bi taabi'in qiblatahum nekkoo koo xamante ne nii da ngay topp seen xibla ga nga xam ne moom la ñuy jublu muy muy Jérusalem ndax nag suñu boroom nee na la léegi ba ko tey féete Kaaba gi ci sopp goo ko sopp yow kon nag mu ngi noonu le mu ne kon yow doo topp seen xibla wama ba'duhum te déet lenn li ci yéen bi taabeen yéen ak yi yéen jullit ñi ak yahuud yi lenn li ci yéen du topp bi taabeen nekkul a ji topp xiblata ba'din xiblaay ñeneen ñi kon nag wala ini tabaata muy waxaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye rawatina jullit yi këlan wala ini tabaata waat naa ne yow jullit bi bés boo fi toppee ah waa ahum gis nga bànneexu yéeféer yii bànneexu yahuud yi karcaan yeeg ate yi nga xam ne xamuñu dara ak façon yii nii nga xam ne bëgg laa indi ñoom te ñu gisee ab àddina ne nii la àddina war a doxee te loolu lépp di caaxaan bés boo leen fi toppee de min ba'di ma jaa'aka min al-ilm ginnaaw li nga xamante ne moo la dikkal ci xam-xam boo xam ne bu tukkee ci sa boroom innaka dëgg-dëgg yow de idan bu boobaa lamina zaalimiina wat naa ne di nga bokk ci ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yi de kon nag wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu